baada acuudu billahi min alshaytaani alrajim innamaa jazaau alladina yuxaaribuuna allaha wa rasulahu wa yascuuna fi lardi fasaadaa wa yascuuna fi lardi fasaadan an yuqattaluu aw yusallabuu aw tuqattaca aydiihim wa arjuluhum min xilaafin aw yunfaw min alard daalika lahum xizyun fi dunya wa lahum fi laaxirati cadaabun cadiim suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaya bi nga xamante ne mooy fanweer ak ñett mooy xaddul xiraaba gaa yi nga xamante ne ñooy semer le désordre la terreur ci dëkk bi nekk ñoo xamante ne ca buntu dëkk ba lañu ne daldi taxaw la ci xefu nit ñi daldi leen xañ li nga xamante ne mooy jàmm ak aafiya li daal di dog seen loxo yi di dagg seen cër yi yaram yi tey nangu seen alal yi di leen dogaale nekk des agresseurs internationaux coupeurs de yi nga xamante ne nii ñoo yàq ci kaw suuf ñoo ñële nga xamante ne nii loolu nag ñu nekke suñu boroom dajee teg ab pen boo xamante ne nii lañ leen di doxale loolu nag ginoon nañu ci leeral bi ñu doon gis ci siiratu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam muy jataay yiñ sampoon ngir jëmoon ci li nga xam ne mooy dundug yonent bi salawaatullahi wasalaamuhu alayhi atte yii nii yépp ay ray ak ay da ko sàcc ak yooyu yépp pen yi voilà les peines foog naa luñ ko tuddoon mu ngi jaar siiw ku ci bëgg lu leer nga dem foofu fële lu gën yaatu boo gënee foofu walillahi alhamdu wal minna li nga gis lu gën a leer fii nag kon mu ne innama dëgg-dëgg jazaa'ul ladina payug gaa yi nga xamante ne nii ñoom yuxaaribuuna allaha wa rasulah dañuy xeex boroom bi tabaaraka wa taala di xeex ki nga xamante ne nii mooy ndawam bi alayhi salaatu wassalaam ñoom wa yasawna ba pare ñuy dox fil ardi ci kaw suuf fasaada di fi nekk ak yàqute di ray nit ñi di semer la ak tamit di semer li nga xam ne mooy badratul fasaad mooy jiwu yu yées mi nga xam ne moom lañ nekk di couper yoonu nit ñi di leen dogaale an yuqattalu ñooñu de lii mooy li nga xamante ne nii mooy mooy mooy seenu pay benn ngoog bi njëkk bi mu ngi nii an yuqattalu mooy ñu faat leen aw yu yusallabu léegi nag est-ce que yii nii aw yi mooy mooy eh, mooy dañoo def suwaab yi wala suwaabee loolu est-ce que loolu la wala mooy yii yépp lañ leen di boole loolu moom ah loolu wuti la ci waxu boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim moo tax ñenn ñi dañ ne noo faat gi mooy ñi nga xam ne dañoo faat kese ñoom faat lañ leen di def léegi nag am ñu ne kanta mooy ñi ñuy daaj ñi nga xam ne ñooy daaj ñi ñuy daaj moom daal di leen daaj ci ay poy ay garab daal di leen daaj foofu la ñooñu mooy ñi nga xamante ni dañoo faat ba pare daal di ciy teg jël alalu jàmbur am ñeneen ba pare ñu ne kanta ñi nga xamante ne <coughs> ñoom la ñuy dog seen cër yi ñooñu ñooy ñi nga xam ne alal kese lañ jël te waaye faatuñ ñi nga xam ne nag ñoom la ñuy exiler daal di leen génn dëkk bi toxal leen feneen yóbbu leen foo xam ne fa la ñuy wéete wala bu doon tay rek dañ naan dungu siin comme ne ko al ulama al hanafiya rahmatullahi alayhim di waxe ci wàll yu mel nii mooy daal ñi nga xamante ne nii ñoom dañuy tiital nit ñi di leen xërtal walla nga xam ne bu ñu fa jaaree ñu tiital leen ba gaa yi daanaka sax gaa yi su ko ci sa xol diwul man ngaa rëccaleeb xol léegi nag mu ngi noonu le loolu nag mooy loolu benn wax la am na nag ñeneen ñu wax yeneen i wax yoo xam ne bu ñu boo demee fuñ la wax di nga gis lu gën a leer foofu la insha allahu taala kon suñu boroom na ñoom de seenu pay lii la mooy an yuqattalu ñu daal leen faat mooy ñi nga xam ne ci kaw waxu bii nga xam ne ku mel ni al imaamu Shaafi'i al-Muttalibi li ñu wax sànk moom loolu la wax rahmatullahi alayhi këne mooy kon ñu faat leen ñi nga xam ne ñoom ñooy koraate di dogale waate di si nit ñi di leen faat ñooñu ñu jàpp leen faat aw yu yusallabu léegi nag wala ñu daaj leen noonu la ñoom daaj bi li ñu wax nee nañ ki ñuy daaj mooy ki nga xamante ne nii moom dafa faat ba pare daal di jël li nga xam ne mooy alal kooku moom non seulement dañ koy faat mais noonu lañ koy faate daaj ko mu daal di faatu aydiyahum léegi aw yu yusallabu aw tuqatta mooy daal wala daal ñu daal di dagg li nga xam ne ay aydihim seen loxo yi wa arjuluhum wa arjuluhum ak li nga xam ne mooy saan seen tànk yi de min xilaafin ci jàllawle aw yunfaw min al ard wala rek ñu daal di leen exiler ci kaw suuf zalika lii ma fi tudd nag lahum ñeel na leen xisyun li nga xamante ne nii mooy ak gàcce fi dunya ci àddina gii gu doye gii de jege wala hum waaye ñeel na leen lu gën a pataa loolu fil axirati ci li nga xamante ne nii lu gën a rëy te a ñàng fil axirati ca bés bu penc bés bu mujj ba adaabun bugal azimun bu màgg màgg màgg illa alladina taabu ba mu des ci ñi nga xam ne ñoom ñii taabu dañoo tuub min qabli an taqdiru alayhim laata autorité dëkk bi laata li nga xam ne justice di teg seen loxo bu dee réewum sharia la laata ñu leen di jàpp voilà ñoom ñu ñëw daal di ñëw tuub bu dee loolu moom waaw ñooñu nag ba mu des ñooñu fan la mu na ngeen xam bu boobaa que ne anna allah que ne malgré liñ def garaaw na anna allah que ne borom bi tabaaraka wa taala xafuurun ji jéggalaakoon la ku yaatu njéggal la rahimun ku yaatu ak li nga xam ne yërmande la kon nag mbir maa ngi noo nele lii nii di ci gën feeñ nga xamante ne xewoon na lu xaw mel nii ci jamono yonent bi salawatullahi wasalaamuhu aley mooy ñi nga xamante ne nii mooy mooy mooy mooy xadiisu li nga xam ne mooy xaadisatul uraniyin gaa yooyu nga xamante ne nii ci ñi nga xamante ne nii mooy ci orani yu ne yi benn ci waa ura waa waa waa ukalak ñoo ñële ñi nga xamante ne nii ñoom waa loolu ñoo ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam am mbooloo la ci ñoom léegi nag ñu ñëw ne dañoo tuub léegi nag biñ ñëwee nekk madinatu munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam waaye comme que ñoom miinuñu dëkk bi ba ñu fa ñëwee nag mooy liñ naan bon le mal du pays daal di leen jàpp daal mooy foofu nga xam ne Medina boo fa miinul woon rek ngelaw la bu la duggee man nga am problème léegi nag léegi nag bi nga xam ne ci la leen loolu dal ñu am may fa benn ak wopp daal léegi yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di leen ne ah kon man geen a dellu bi ñuy dem nag mu boole leen ak sàmmkatam alayhi salaatu wassalaam ne bu ngeen demee ba ca ba ca fële ca caawama fa nga xam ne mooy fa ñuy sàmm kii bi mu daal di leen rattal ci li nga xam ne mooy soow mi soowu giléem yi waaye mu jaxase kook lenn ci seeni sa ci mbéewalu jege géléem yi muy seen seen tuur ndox yi bu ko defee lool ngeen naan ko ba ñu ko defee ñu daal di wér santuñ yàlla santuñ borom bi tabaaraka wa taala ni ñu def ñu daal di daal di fëq li nga xamante ne nii jàpp ki nga xamante ne mooy mu yonente bi alayhi salaatu wassalaam ray ko ray bu ñaaw boo xam ne dañoo jël ay ràbbu tàngal ko bam ay weñ bam tàng jër ñu daal ko koy yeew bam dëgër ñu daal di bënn bët yi noonu lañu def samalu ayuna ay nay rai mooy ñaari bëtu kii bi lañ tàngal mooy feer ba mu tàng ñu daal di bënn bët yi noonu la tuur bët yi léegi nag ba pare daaj ko faat ko daal di jiital nag li nga xam ne mooy gétt ga géléem yaag yooyu yépp ñu jiital di yóbbu seen dëkk xabaar bi daal di agsi ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ni mu gën a gaawe mu daal di leen filature wax gaa yi na gaa yi génn liñ naan brigade d'intervention rapide bu doon tay déyeer voilà gars yi daal di taw nu mu gën a gaawee toppi leen daal di leen ne nuus di leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def leen li nga xam ne noonu la def li ñu def dañoo dagg seen li nga xamante ni nii jàpp leen ñoom. dagg seen kii yi seen cër yi ci law la daaj leen ba pare daal di bënn seen tuur seen bët yi comme ni ñu def ba pare ñu nekk fa di ñaan ñi nga xam ne mooy ku leen naan dal may leen ndox yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne bu leen leen jox dara bàyyi leen leen noonu noonu lañ leen bàyyi ban faatu Seydina Anas radiyallahu anhu mu ne ñii asawullaha wa rasulah dañoo moy suñu boroom tabaraka wa taala may yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba pare daal di faat faat gu metti lañ faat kële def ko noonu kon ñu daal di leen def noonu le mu nekk nakaalan li ma ne tabar nekk loo xamante ne c'est dissuasif loo xam ne dina yee képp koo xamante ne di nga fi ñëwati di defatu yu caay-caay yu mag yii ñu defal la njekk gu toll nii nga ñëw ni génn nga ci diine ñuy wax yow fajoo fajoo ñi nga xamante ne moo la faj ak yooyu yépp defal la lool njekk googu yépp nga ne nga ñëw rey ba pare ba pare sàcc affaire yi yóbbu kooku noonu lañ ko def ko loolu nag gaa yu mel comme ñu mel noonu la wallahu ta'ala alam suñu boroom tabaaraka wa ta'ala ne yaa ayyuhal ladina amanu eey yéen ñi nga xamante ne ni yéen a gëm te dal leen ragal seen boroom tabaaraka wa ta'ala wabtaghu ilayhi alwasila te na ngeen sàkku ci moom li nga xamante ne nii mooy li leen di jokkale li nga xam ne moo leen di jokkale ci moom wajahidu te nag na ngeen nekk ñoo xam ne na ngeen di jihaad fii sabilihi ci yoonam la fi sabilihi la'allakum tuflihun bu ko defee di ngeen daal di nekk ñoo xam ne da ngeen di texe kon nag mu ngi noonu mooy gis nga li ñoom xaabil defoon mooy haabil loolu lu baax la def loo xam ne ngir jegeel la borom bi tabaaraka wa ta'ala loolu nag mooy benn ginu cee rëy lu dul li nga xamante ne nii mooy ittaqullaha yéen ragal leen seen borom te nekk ci li nga xam ne moom la leen digal tey sori lim leen tere waaye nag wu ngeen di sàkku ilayhil wasila li nga xam ne moo leen di jottali ci moom jottali waaye bi gën a rëy nag di yulit ñi ci seen boroom mooy ki nga xam ne barzax bu mag bi bu rëy rëy bi mooy si sayyidina muhammadin alayhi salaatu wassalaam nan lañu koy wute mooy xamum di am jàngaleem tajites tënku seen bokk mooy nekk ci sunnaam nekk ci alquran lim ak lim fu nee woon walla di bari lu ñuy julli ci moom walla salaatu ala moom kenn dara gi topp sunnaa yonent bi alayhi salaatu salaam bari looy julli ci moom loolu mooy wasiila bi nga xam ne mooy bi gën mag bi nga xam ne moo lay jokkale ci sa boroom waaye yonent bi salaatu wassalaam waxoon na ne al wasiila it daraja la boo xamante ne nii borom bi kenn kese la ko defal ci jaamam yi léegi nag te yaakaar na ne muy moom léegi ci la doon wax ne mooy bu ñu noddee ba pare bu nit ki nodd nañu wax li nga xamante ne nii moom la noddukat bi wax bu paree ñu julli ci moom voilà julli ci yonent ma alayhi salaatu salaam loolu azaan yi ak yooyu dañuy tax doo ko wax sax bu ñoom bu ñu ñëw sax julli ci yonent bi alayhi salaatu salaam dañuy pare rek ñu ne allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wassalaati alqaayima bani ñaan ngiy jeex alors que du loolu yonent bi alayhi salaatu salaam dane répéteel li nga xam ne mooy noddukat bi ni muy répété xanaa ba mu des ba hayya ala salaa yeeg hayya ala al fala nga ne laa hawla wala quwwata illa billah ba ni ngay paree boo paree nga julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam après nag nga door a wax ñaan ngoo gëli ñu wax léegi ba ni muy jeexe loolu siiw na loolu la yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ku ma ko ñaanal nag sama borom waay aati sayidina wala nabiyina muhammadan al wasilata wal fadila nga jox ko li nga xam ne mooy jox ko waaye boo bële mu ne darajalu mag la boo xam ne borom bi kenn kese la ko defal te yaakaar na muy moom ku ko ñaanal rek mooy yow moom ak ram moom daal dina dina la dal dina la dal loolu nag mooy nañ sàkku loolu le wasiila boo gële nañ ko sàkku <laughs> pourtant nee na koo koñ ku ñaanal te wax na feneen ne ku ñaanal sa mbokku jullit am na malaaka bu naan amin te yal na la borom bi defal lool wallahu ta'ala a'lam